dana wa an Zirr ibn Hubaysh duñu jàngaat lim nag inshaa allahu taala eh, mu doon wax ñëwoon ci Seydina Safwan ibn Asal al-Muradiyu sahabaab Yonent bi alayhi salaatu wassalaam mun dama koo dikkal doon ko lu jëm ci masal al-xuffayni dinañ ci wax lu tuuti inshaa allah buy ñëw di wax kii mu ne ma koy laaj ci loolu daal ne ko man daal mu ne ma bi ma ñëwee mu ne ma yow zéro loolu tax a jóg ba yooyu yëpp léegi ngir ñu gaaw nañ bàyyi résumé boobu ah mooy daal liñ gisoon ñëwoon nañ ba fi mu nee ko man daal damaa ñëw man daal li li li li li li defee leer sama xol daal da mel ni daa am benn jeexital benn ñëkk-ñëkk bu ci ne mooy masaa nan la ñuy masaawee est-ce que masaa ci xuf yi buñ jógee ci toilette yi daal ci gàttal. te yow da ngaa nekkoon koo xam ne saxaaba nga woon ku ku ànd ak yonent bi ma ñëw nag di la laaj ci loolu ndax dégg lu ko moom yonent bi alayhi salaam mu ciy tudd dara qaala sayna Zir nee na sayna Safwan ibn Assal radiyallahu anhuma ne ma naam ne ma ah kay dégg naa yonent bi alayhi salaam wax ci dara kaana nekkoon na wa alayhi salaatu wassalaam ya'muruna doon ñu digal idaa kunna safra aw musaafiriin bu ñu masaane nekk ñoo xam ne dañoo tukki woon nekkoon ci état wu tukki ci jamonoy tukki safran comme sahba as-saahibu ah as-sahbu mooy plurielu saafir ki nga xam ne day tukki musaafir moo la ko ne aw saafirin wala ñu nekk aw musaafirin wala ñoo xam ne dañoo nekk ñoo xam ne dañuy tukki xam nga tukki dañ koy gis fu ne day leer ñu koy gis fu mu jaax ñu loolu safran musaafiri lan la ñu doon digal bu ñu nekkoon ñoo xam dañ doon tukki an la nanzi'a ñu bañ summi ñu bañ xëcc summi dindi xifaafanaa suñu euh, sànke yi suñu xuff yi doon nañu wax bu ñu ko dindi salaasata ayyaam ñetti fan wala yaa liyahunna ak seen guddi mooy ñetti bëccëg seen guddi mooy ñetti fan rek illaa lu dul min janaaba lu dul daa fekk ñu tojal janaaba bu mag moo xam dañoo sëy wala dañoo gént suñu man yu génn wala lépp loo xam ne day waral nga sangu janaaba bu dul loolu rek moom da wax yonent lay saasam dañu doon digal naan jaru ngeen di summi seen xupp yi bu ngeen nekkee di tukki ñetti fan buddi yéeg bëccëg yi lakin waaye min ra'itin wa bawlin wa nawm waaw bu dul janaaba moom bu dee janaaba booy bu dee ne illa min janaaba booy bu ba mu des janaaba parce que bu dee janaaba boobu da ngay sangu ji manoo ñëw di sangu set ba pare sol ay xuppu naan euh, dama ciy masaa déedéet yaram bi yépp a war a tooy loolu manoo di masaa ci boobu waaw bu dul janaaba rek dañu doon may illa moo tax moo ne laakin da doon wax ne bu ñu xëcc bu ñu summi suñu sànke yi suñu euh, euh, xuff yi ñetti fan bëccëg yi guddi yi lu dul min lu dul ci janaaba lakin waaye min baw min xaayitin bu dee ay xayta la dañoo dem ca toilette la def ay xayta wa bawlin ak li nga xam ne mooy tuur ndox wala wa naw wala ñu nelaw ndax yii moo tax boroo xam-xam yi après bon est nelaw day tax jàppam déet am na ñoo xam ne ñi koy wax fii bokk na ci hadith yi ñuy tegtaloo ne lii parce que yonent bi alayhi salaam fii dafa am lu ñu naan dalilul iqtiraan te fii dafa dëgër waaw dane lu dul laakin waaye min baw min xaa'itin mooy waaye bu dee dañoo jógee ci toilette yi def xayta wa bawlin wala dem fa def li nga xam ne mooy tuur ndox wanaw wala nelaw bu boobaa yii ñetti yii moom bu dee yii la moom bu boobaa bu suñu njàpp tojee bu ñuy jàpp soxlawu ñuy summi suñu kawas yi nañu masaa suñu euh, xuff yi suñu sànke yi nañ ci masaa waaye bu dee ci janaaba lan dañ koy summi waaw léegi dañ taxaw ni kon lii la tontu ci euh, zir léegi nag zir xelam dal mu xam ne ah kon affaire bi kat moom euh, leer léegi al mashu ala al xuffayni loolu dafa sax ci li nga xam ne mooy xadiis yonente bi alei sat selaam ci sunna alquraan bi ñu la doon wax ndax aaya bi ñu la doon wax dafa am njàng euh, aayatul maida bi ru'usikum wa arjulikum am na wa arjulakum am na waaw yéen ñi gëm yàlla idaa qumtum ila salati faghsilu na ngeen raxas wujuhakum seen xar kanam yi wa aydiyakum ilal marafiqi seen loxo yi ba ci conc ba ci eh, conc yi wamsahu te na ngeen masa bi ru'usikum ci seen bopp yi waay wa arjulikum am na njàngin moom waaye wa arjulakum boo nee wa arjulakum mooy farsilu na ngeen raxas wujuhakum seen ki seen xar kanam ya wa arjulakum ak seen tànk yi waaye boo wa arjulikum wa arjulikum te njàngin boobu bu sax la ci alquran bu wér la waaw moo tax njàngin boobu ci rashia yi tegu ne kon ñoom dañuy masaa ci nit ki buy jàpp buy jàpp hein moom day masaa tànk mais pas ak ay kawas mais mooy tànk yi noonu da koy masaa noonu te masaa mooy raay sa loxo tooyal sa loxo raay ko ci fa ngay war a masaa loolu mooy masaa ñoom ñu ne loolu dañ koy def ci tànk lu tax saa kawas parce que ñoom bu dee kawas nanguwuñ lool comme maanaam xuff yi nañ wax xuff yi kawas après dinañ ci ñëw insha allah ah bu dee xuff yi ñoom loolu d'accord uñ te mën ma cee masaa mais tànk bi ci boppam masaa ci loolu ñoom ñu jàpp ne mën naa nekk waaye loolu du lu gën a dëgër parce que hadiisu Seydina Abdallah ibn Amr biñ ne yonent bi saa saam dañoo gis fekk ñu nekkoon ci tukki jàpp ba pare am ñun ñu jàpp mu gis ñenn ci ñun ñoo xam ne seen tànk yi dañoo jàpp raxas seen tànk yi seen tànk yi am ay dénier mooy ay ay côté yoo xam ne dafa def tooy ndox mi laalu ko yonent bi saa saam ne waylun lil aqaabi minan naar hadiis boobu muttafaqun alayhi la gisoon nañ ko ci Umdatul Ahkaam mu ne waylun toskare waylun xurubuga ñeel na lil tutànk yi nga xam ne gis naa ne ñenn ñi ci yéen tooyul minan naari ci safara waaw kon loolu lay wane ne bu doon ne dañ koy masax ndax boo masaawee sa tànk noonu te soloo kawas jëlul sama otooy rek nga jaarale ci de toute tooyul am na côté xam ne du tooy léegi la fekk mu gis saxaaba yi jàpp lenn ci saxaaba yi radiyallahu jàpp mu gis ba pare seen tànk yi am côté yoo xam ne tooyul mu ne waylun tas xurumbugal lil anqaab ñeen këddu tànk yi ma gis ne tooyul minal naar ca safara kon loolu day wane ne tànk yi kon dañ koo war a matal te Seydina Usman Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Seydina ah ah ah ar-Rubay' ar-Rubay' ar-Rubay' ah, ah Rubay' ah, bint Muawwid ak ñeneen ak ñeneen Seydina Abdallah ibn am ah, kii al-Muzani radiyallahu ta'ala anhu ñoom ñëpp daal dinañuy décrire yonent bi alayhi salaatu salaam ne fa ghasala rijlayhi thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn thumma thalatha marrat thumma al-yusra mithla dhalik yonent bi alayhi salaatu salaam raxas li nga xam ne mooy tànku ndeyjooram ñetti yoon ginnaaw bi bu mujj mu bu bu ndejoor bi ginnaaw bu càmmoñ bi mu def lu mel noonu ñu xam ne kon dañuy raxas tànk yi waaw léegi nga ne ma aaya bi yow waaw euh, euh, euh, wa arjulakum d'accord naa mooy loolu mais léegi wa arjulakum nag bu boobaa boroom xam-xam yi ne loolu dafa am déggin yu bari ci mën a am waaw ne lan ne baa baa bi wa ar boo nee ba wa arjulikum wa arjulakum pare nañ ci ndax boobu raxas lay wax waaye léegi njàng mi nga xam ne moo tax si ay wax li ñu wax wa arjulikum te muy njàng mu wér sa sax moom nuñ koy def li li ci mën a nekk daa bari li ci mën a nekk daa bari mooy wa arjulikum mën naa nekk ba ndax lan lil mujaawara ndax comme que borom bi day tudd te loolu arab yi dañuy waxe lool waaw mooy que ne euh, dane bi ru'usikum comme que bi ru'usikum la wax ndax baa boobu xarfu jar day jar day xafd day tax nga maas bi ru'usi léegi li mu ne wa e arju li ndax li mu jegeeg arjul li mu jegeeg ru'us moo tax ñu ne ru'usikum wa arjulikum voilà waaw loolu arab yi dañ wax te dañ koo xam waaw waaw dafa dañ koo xam léegi te dañoo bari li koy ci seen seen ni ñuy waxe waaw léegi ñu ne kon loolu la mooy almujaawara dañ koo def noonu ndax jege gi mu jegee bee dëkkaale gi mu dëkke jege euh, ru'usikum moo tax ñu ne wa arjulikum ngir neexal wax ji waaye wa arjulikum la woon waaye wa arjulikum ndax bil mujaawara waaye beneen bi ñu ne waaw wa arjulikum waaw loolu mooy da ngeen di mooy lay junju al mas'u ala al khuffayn ñu ko leeral que mataa lay junj loolu mooy laaya bi ñaari njàngin yooyu yëpp sax pour wane ne dañuy raxas waaye wa arjulikum it mën naa dañuy mataa tànk waaye ci kaw lan bu dee dañoo sol xuff yi te lool yonent bi ko leeralal ci hadith yi hadith ñoom Sayyidina Mughira ibn Shu'ba kon fi sahihayn mu ne dama ànd ak yonent bi alayhi mu dem sori après bi muy coow ma koy sottil muy jàpp ma ñëw muy jàpp bay war a xëcc li nga xamante ne nii bu àgg ci tànk yi ma sëgg ngir xëccal ko sànk yi ka euh, xuff yi mu solo ngir mu raxas leen mu ne ma da'huma fa inni adxaltuhuma tahiratayn mu ne ma bàyyi leen ndax man dama leen dugal ñoom ñaar. tahira tey nii tam bi ma leen di dugal man alayhi salaam di leen sol ñoom ñaar fekkoon na ma àndoon ak la kon bàyyi leen ba pare mu ne fa masaha ala al-khuffayn fa masaha alayhima yonent bi alayhi salaam masaa ci seen kaw te waxoon nañ la ci jotaay bi ñu génn hadiisu Seydina Jarir ibn Abdillah al-Badri radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne après sax aaya bii moom ci la euh, tuub ba pare ñëw di masaa bañ laaj ko ne ko maa yow da ngay masaa mu ne waaw ñu ne ko ginnaaw aayatul maa'ida mu ne man est-ce que damaa tuub lu dul ginnaaw aayatul maa'ida man bi may tuub aaya boobu wàcc na ba pare. ndax damaa gis yonent bi saa saa jàpp masaaki ma euh, euh, masaaki sànke ni ca xufu yi kon nag mu ngi noonu la kon loolu dafa sax ngir que ne loolu dafa sax léegi al imam at-Tabari rahimahullah ne loolu aswa la léegi waaw yu waa ahlu sunnati jamaa mboolem seen dañu ne masa ala al-xuffayni mën naa ne même ñi amoon réticence ndax aaya ba bañ gisee Seydina Jarir waa Iraq ñoo ñële rahmatullah alayhim dañu cey génn te Sirru ibn Hubays mii looloo ko daloon loolu mooy sikki sàkk boobu la amoon moom la ko Seydina Safwan a Asal al-Muradi radiyallahu daal di leeral waaw Seydina al-Imam as-Sabri rahimahullah dafa jàpp na nii moom ah nit ki mën naa masaa mën naa waaye loolu lu wax la joo ne daanaka moom kese moo wax waaye léegi mooy li a dëgër comme li nga xamante ne noonu la ñu ko leerale léegi nag masa alal xufayni kon loolu sax la ci li nga xamante ne nii mooy ci l'islam mooy ci sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nga ne waa léegi bu may masa man kañ laay masa ndax fii kat Seydina Zir ak tamit balaa lool mais xufayni lañu nga wax xufayni nga wax ma ne la non man maa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax damaa jottali voilà man damaa jottali waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais man waxuma waaw xuffay ni mooy ay sànke yi nga xam ne ay der la kawas yi nga xam ne ci der la loolu ñépp d'accord nañ ci léegi nag mu def est-ce mooy ay kawas yi nga xam ne moom nañ xam moom lañ naan kawas chaussettes yi est-ce mën nañ ci masaa loolu dañ lay wax rek yi gën a dëgër ngir jàll mooy loolu mën naa nekk waaw am na rek ci borom xam-xam yu naan non il faut mu nekk muna alayn xuffayni non jawrabayni muna alayn mooy la jawrab kawas yoo xam ne ci suuf bi mooy ci tànk bi tegu ci suuf bi war a laal ci suuf partie boobu ci der la même bu dee li ci kawam loolu ci euh, euh, tissu la ne loolu bu dee loolu garaawul mais li gën a dëgër mooy ne loolu de mooy kawas même kawas bi nga xam ne melu doon kawas normal yi ñuy sol nii loolu mën naa nekk mais dafa am ay conditions yi ko boroom xam-xam yi kii li nga xam ne li gën dëgër la wax duñ dugg ci euh, xilaaf yi insha allahu taala que mooy dafa am ay chartes mooy ne il faut mu nekk loo xam ne kawas yoo xam ne day muur tësten waaw mooy ilal wa wa biru wa arjulakum ilal ka'bayn nga ne woon ngeen wax ba ci kaaba yi mooy denjoor yi denjoor yi mooy liy jóg tànk nit ki bu taxawee bu taxawee tànk bi ci suuf yëpp loolu di jóg mel ni benn lu xaw a jóg lii ah, ak beneen côté bi xam nga ñaar la ciy am loolu mooy li nga xamante ne nii mooy eh, il faut kawas bi muur loolu ak si ba foofu loolu benn la waaw beneen charte mooy il faut bi mu koy sol fekk mu àndoon ak laab mooy li yonent ba saa saa wax Seydina Mughira ñu gisoon ñu waxaat ko léegi fa inni da'huma bàyyil sama kawas yi jarul sama sànke yi sama xupp yi jarul nga koy summi ndax bi ma leen di sol dañoo laaboon waaw mooy kon foog mu nekk nit ki daa sangu woon fet sol leen wala mu jàppoon amoon jàpp sol leen ba pare waaw kon nag loolu beneen la ba pare mu nekk loo xam ne da ciy mën a dox nekkul kawas yoo xam ne dañ naan da koo sol mais manu il faut mu man cee dox waaw man cee dox aajoom sol nii ay kawas di dox ak moom mën na ko yoo xam ne yu mel noonu la mu bañ a nekk yoo xam ne tamit ndax baroo xam ne dañ cee wuute est-ce que kawas du fëq wala xuff yu fëq yow dafa xotteeku fu nekk est-ce que mën naa nekk waaw mais li dina ci daal mooy bu dee xotteeku la boo xam ne garaawul bu bu bu yemamaay la loolu dara newu ci parce que ñoo assuré mooy li borom yi lenn ci borom xam-xam yi li wax naan te rahmatullah alayhi que ne kaw si saxaaba yi radiyallahu euh, nu mu tudd euh, assuré wu ne benn doonu ci woon xotteeku te pourtant dañ ci doon baxaar voilà. kon nag moo mais quand il faut en tant mu nekk loo xam ne quand même même bu ko solee dinañ ne lii xuff la mais sol loo xam ne yow daanaka suuf bi amatul dara ci kaw gi kese la loolu moom li gën a dëgër mooy loolu man da ne voilà kon nag mu nekk que ne masalal xuffayni boobu euh, kon ci gàttal lii la daal te mu xam ne loolu bu mu ko mën a def bu dee daa dem def ci toilette yi génnaat mais bu dee janaaba la am da koy summi voilà. Euh, léegi nag ci kaw moom mooy il faut ñu ne kawas il faut bu dee kawas yi la il faut mu nekk yoo xam ne kawas yu yu yu dëll lay doon mooy du nekk yoo xam ne dafa transparent nga xam ne yow boo ciy masaa sax boo laalee ndox mi àgg sa biir. parce que masaa la ñu wax waxuñu tooyal sa loxo bi di tooyal kawas yi waxuñu lool masaa mooy sa loxo bi tooy rek nga jaarale ko fi ngay masaa kenn waxu la nga tànk ndox sotti ko ci kawas yi naan da ngay loolu tëddul masaa mooy da bu dee robinet nga tiim da ngay ubbi sa loxo tooy noonu après nga nga nga nga maasale sa tànk yi noonu waaw léegi ci kaw noonu ñu ne ma mooy il faut mu nekk comme kawas yoo xam ne day dëgër. du nekk comme kawas comme xam ne dafa transparent nga xam daanaka nit ki boo ko tofee boo ko buy laal sax day mel ni yaram bi ngay laal bu laalee ndox mi ndox mi laal déedéet baa bu mel noonu voilà ndax lool bu lu ñuy doxee kon nag euh, euh, mu ngi noonu euh, léegi lan laa ci bëggoon a tegati sax voilà kon daal ci gàttal loolu la léegi nag mu def waa léegi bu may masaa man nu may masaa bi ci kaw gi laay masaa wala ci suuf wala dama leen di boole ñoom ñaar ñëpp ah mooy li eh, borom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ cee wute am na yoo xam ne alhamdulillah comme Maliki yi al imaamu Malik rahmatullah alayhi te loolu mooy mazhabam mooy ne bu ñuy masaa dañuy masaa ci kaw ak ci suuf comme ni ko imaamu Zuhri rahmatullah alayhi ni ko imaamu Malik waxe woon laaj ko imaamu Zuhri wan ko nan lay def mooy day jël tànk bi yëkkati comme boo yëkkatee tànk bi jël sa loxo ah sa loxo ndejoor tooya mooy mu tooy ak sa loxo càmmoñ bu bu bu bu ndejoor bi teg ci côté ci ba catu baaraam yi ci kaw ah ci kaw tànk bi ci liy feeñ ci kaw bu bu beneen bi beneen loxo bi nga teg ko ci suuf ca suuf léegi nag nga dawale ñaar yi waaw nga dawale leen ba ñëw ba ci kaw ñu ne loolu noonu lay demee ci kaw ak ci suuf waaw léegi. bu dee par exemple xanafiya yi rahmatullah alayhi amaana ñoom la ñu waroon a njëkk lu tax parce que ñoom ñooy imaam Abu Hanifa moo ma magoon ñëpp te yonent bi alayhi salaam te euh, xew-xew muhayyisa ak ñooñu gisoon nañ ko ci umdatul ahkam bi ba ñëwee di wax da ne ko kabbir kabbir bañ kañ faatoon xaybar bañ ñëwee di wax ah yonent bi alayhi salaam da ne bàyyi ci gën a wax ba ci gën a wax voilà. te dañoo digal ñuy euh, euh, nu waqira ñuy euh, magal di teg seen gëdd suñu mag ñi tey yërëm suñu ndaw ñi kon al Abu Hanifa moom dafa jàpp ne mukk affaire bi ci kaw kese la waaw ci kaw kese te loolu mooy insha allah mooy li gën a dëgër léegi imaamu Shafi'i rahimahullah comme ne al imam Ibn Abdul Barr al andalusi rahmatullah alayhi wa ak ñeneen ak même ñoom seen mazhab que mbir mi non da ngay mooy ci kaw gi dañu def ni Maliki wax mais ci kaw mooy farata ci suuf sunna la waaw mooy boo tegee sa loxo noonu jaarale jaarale ba ngay jaarale sa loxo ci suufu tànk ba loolu sunna la mais bi ci kaw mooy farata kooku ci kaw loolu mooy la mooy boo yee yow da ngaa def bi ci kaw kese yow sa bos baax na te a amul kenn ko àll yow boo defee lee mooy baaxu mooy ñoom dañ ne ku nekk nii nga koy def ma ah Hanafi yi ñoom jàpp ne nii ci kaw lañuy def waaw ci kaw kese ngay raay jeex na ndax loolu xadiis yu bari loolu lay wane mais amuñu temps wu dugg ci bu nekk ci yooyu waaw insha allahu taala nit ki nag ngir bañ bëgg bañ a soo nga ne man damay nootal waxu xanafiya yi ndax xadiis yu bari yi nga xam ne da koy leeral ah, xadiisu sëy naa waxu imam Maalik bi am nañ koy leeral mais amuñu dëgër comme hadith yi hanafiya yi di di di rahmatullah alayhi sukkandikoo waaye boobaa nit ci man nga ne pour génn ci xilaaf boo gépp man damay def ni Maliki yi wax même bu dee jàpp naa ne ci kaw kese lañu war a def mais nga def ngir génn ci xilaaf ku def loolu yëpp baax na ku dee ci kaw kese lay masa xayru voilà léegi nga masa léegi nga ne ma waaw léegi euh, voilà daa ne am na beneen masala mooy ñaata yoon lañ koy def ñu ne kii hadith bi leeral na ko Sayyidina Safwan ki nga xam am na voyage boo xam dañ ci wàññi tukki dañ ciy wàññi jullit yooyu moom am na trois jours bëccëg guddi yi yoo xam ne mën na koo def mais bu dee ci dëkk bi la nekk voyage wul kooku benn fan kese la am léegi nag kañ la koy kañ lay kañ lay commencer di compter am ci borom xam-xam yi laa alayhi ñu ne mooy jamono ñu mu ko sole bi mu sole xupp yi jamono jooju la am ñu ne mukk mooy jamono ji nga xam ne bu ko solee ba masaa ci ba masaawee ba mu ci masaawee boobu lay commencer lay commencer compter am ñu ne déedéet mooy bu masaa bu ko solee ba tojal voilà bu tojalee ci lay commencer waaw loolu lépp ay wax la waaye euh, wallahu taala alam am na yeneeni wax tamit yoo xamante ne nii insha allahu taala jarul ñu ciy dugg loolu en tout cas mu ngi noonu am nañu ne boo ko solee daal jamono ja nga xam ne ci nga masaa ci nga masaa jour euh, jamono jooju ngay jàpp voilà bu ñëwaatee ci euh, day def vingt quatre heures ci ngay nekk koo xam ne yow mooy sag masa weesu na da nga koo war a sumni bu dee ci dëkk bi nga ne kon nag insha allahu taala kon xam naa dañuy yem noonu kon hmm, ci lim mu wax ne léegi bu dee janaaba moom euh, allah nan sian bi ko sëy naa zir laajee moom sëy naa Safwan mu ne dégg na yonent bi alayhi salaatu doon nañu digal bu ñu nekkee ñuy tukki ñu bañ a summi suñu euh, sànke yi ñetti fan guddi yi bëccëg yi guddi yi lu dul ci janaaba waaye bu dee dañoo xayta wala dem euh, tuur ndox wala nelaw ñu daal di koy euh, euh, boobu moom dañ koy mën nañ ci masa waaye digal ci yonent bi saa saam ne dañoo digal ñuy bañ a summi lool du digalu faata du ne leen par force dee leen ko summi mooy ngir woyofal la voilà mooy masu alal ku fay ni kenn du ne ay ku ko deful am nga bàkkaar waaye dafa am solo. ba moo tax ci wàllu aqida dañ ko ciy boole buntu aqida yi loolu di gis al-imam at-Tahawi ci aqidaam bi mu ko ciy dudd wa nan saxu te dañuy masaa alal xuffay ni ci xuff yi ak yooyu dañuy masaa ci xuff yi ngir am li mu amee solo ñu indi ko ci même bu dee foo wàllu li ñuy pasat yooyu duggul ci loolu waaye ndax amuk soow voilà boo tax loolu nag baax na ci réew yi nga xam ne xamuñu loolu nit ki di ko fa def ngir wane sunna yonent bi alayhi salaam li nga xamante ne ñeen ñi tamit mu def attention ci gis kuy masaaxu fuy nga naan kii ngeen tàyyeelee bàyyi leen seen tàyyeel gi kooku moom bu dee xamul dañ koy xamal bu dee ko xam la xam ne yonent sallallahu alayhi def na nga ŋaññ loolu loolu ci boppam bu dee xam nga loolu da lay def yéefér ndax képp ku ŋaññ lu yonent sallallahu alayhi wasallam def ŋaññ ko jàpp ne baaxul yow dara def téyetu la ci diine ji mooy ne kon da bëgg a wax ne suñu borom daal dañoo yónnee koo xam ne moom day def yoo xamante ne nii baax sax defu ko walla iyaadu billah kooku dara téyetu ko ci diine ji ëpp yéefér la da koy def yéefér ci boppam waaw dañ leen di xamal ne leen ah déet bàyyi leen di wax ni ñu ne yéen a tàyyel lii sunna la yonent bi alayhi salaam da ko doon def te noonu la jàngal saxaabaan yi radiyallahu taala anhum ñu ko doon def borom xam-xam yi di ko toxalante kaabira an kaabira yow kay neel waaw seenum réew xamu ngeen ko parce que ah loolu bu wanee dara mooy kon seen ah <coughs> xam-xamu sunna des na fa voilà léegi nag bu ci kaw nag waroo nekk di xaar xas koo xam ne deful lu li nga xamante ne nii mooy xam-xamu yonent bi alayhi salaam lay appliquer kon nag loolu ñu ciy def très attention ci masal al xuffay ni ban di tëkkal nit ki naan dafa tayel ak yëfi tayel yi ay yi wóorul de a mu ngi nii gisoo Zirr ibn Hubays radiyallahu anhu wa rahimahu dafa ñëwoon affaire bi daa amoon ñëkk ñëkk mais bu ñëw laaj buñ da waxee nga xam ko léegi jeex na mu fi nekk naan comme comme nii lu ñu ko waaye damay bañ gaa gis ma mu ko bu xam-xamu yonent la sa sam leeree fi yow amatoo droit di ko bàyyi ndax waxu kenn ak kooku ku man doon ak waajoo di ku man doon loolu daal xam naa ci la ñuy yem li tay insha allahu taala hadis bi jeexagul lii di ñëw ñu àggale ndax buntu tuub la